borom du wax loolu waaye bu dee xam na te ragalul yàlla mën naa wax loolu mais bu xamee te ragal yàlla du wax loolu bu jamais jamais mu ne léegi yéen viande yi nga xam ne dañ leen masse courant xar ba wala nag wa dóor ko charge décharge électrique mu ne tël ci bopp bi mu daal wal munxaniqa fan la koy teg wal mawqudatu wa ma akala wa ma akala sab'a alhamdulillah yooyu tere te suuratul maa'ida fu mu koy teg wal munxaniqa li ñu xoj ak li ñu dóor électrique benn la waaw wal mutaraddiya li xawwee koo ci kaw daal li nga xam ne dañ koo jël yàq dóor ko ko mu daal loolu moom décharge électrique benn la loolu lekk ko dafa xaram mu xam ne waa Europe ah même te mu am beneen réalité boo xam ne bu boobaa dina ko xam mooy attends dëgg la européens yi bañ ñuy coloniser li ñu ëppoon tubaab yi français yooyu ay chrétiens lañ ay chrétiens lañ woon moo tax bokk na ci liñ doon def gisoo fu ñu ñëw ci Afrique wala yooyu li ñu bokk na li ñu doon jëkk def dañuy tabax église ginnaaw yi tabaxee fa kilifa bi gouverneur wala yu mel noonu di nekk dinañ tabax église sauf que loolu c'était avant 1905 ak yooyu même après 1905. gars yi seenu gëm am na lu gëmoon bes mais léegi athéisme moo ci bari moo ci waaw képp koo xam ne da nga koo gis même boo amee vingt ans ñu naan baptisé woon nañ ko da naan non ça c'était c'était que traditionnellement dañ koy def rek comme si benn rituel la waaw comme man mi nga xam ne bu ma nee la amee mais dóoma dara tabaski jot may tabaski bi feetu mais du ma julli du ma war yooyu yëpp su ma mais le rien que rek feet bi naa def noonu rituel la waaw alors que man man yooyu sama yoon daw tubaab yi noonu la mujj demee nga xam na ñii ay ate lañ kon ñii bokkuñu ci ahlul kitab parce que waa ahlul kitab mooy chrétiens yi ak yahuud yi wala yahuud yi chrétiens que ñii bokkuñu ci waaw ñii moom dañoo gëmul benn yàlla gëmuñu alors que yahuud yi nee na gëm na yàlla chrétien bi nee na gëm na yàlla ate bi moom dana dara yàlla ci boppam existewul kooku nan nga ko mën a jële di ko jox attey nele parce que sa ñàkk xam jàpp ne voilà comme que ñoom ay chrétien la ñoon ba léegi ay chrétien la loolu xam sa jamono moo koy may te ci kaw noonu ci ngay mën a waxe lu leer te doo wax nit ñi loo xamante ne nii dinañ ci dugg mu nekk ay giraawaali seen kaw waaye nag yow ma leen ko wax yaay jëkk a wal iyaadu billah kon da xam sa jamono waaw waaw waaw loolu bokk na li nga xamante ni dañ ko ci xame yonent bi alayhi salaatu salaam hein hein kon kër soxnaam yi kenn doonu fa woon waaw <laughs> dara am na luñ doon wax de beneen jàngat lañ ne woon ba may wax lii xamatuma exactement lan moo ñu ëndeeti ci ba may wax dangaa war a xam sa jamono loolu moom di ngeen ma ko jéggal ndax ay de mémoire commencé leen dem ba ci biir dootuma xamati lu ma ci indi loolu moom laahul musta'an xaw naa fréquent ci man waaw léegi bon mooy daal yeneen tubaab saa saa nii la doon dunde waaw bon fàtte naa nag <laughs> Euh, li ñu indi woon fii waaw waaw kon daal euh, yeneen tubaab yi saa saam daal li waroonu dundam te gisoon nga metti woon waaw doy loolu néew wala iqtisaaru ala al lu néew li mooy lan al al ndox ak li nga xamante ne nii tàndarmaak ndox allahu akbar hmm? waaye dañ ciy jàngee ci xadiis bi bala ñoo jàll amaana ma fàttaliku li taxoon ma doon doxal lool mooy dañ ci jànge ne euh, nit ki di fàttaliku démbam jamonoy naqari wala di nettali mbiru koo xam ne kilifa la woon wala boroom xam-xam la woon boo xam dafa dundoon ak moom yenn yi mu koy nettali ngir jariñ ña ko ña muy ña mu koy nettali loolu aayut waaw ndax Sayyidatu Aisha gi di nettali loo xamante ne nii ak xat-xat la woon dugg métti boo xam ne sangu mbindeef yi moo ko fekk moo ko doon dund ak ñoom waaw waaw ginnaaw ba nga xam ne ndax après gi ni na neex bi fi yonent bay saa saam jógee xalifa yi ñoom Seydina Muawiya yooyu dañ doon yónnee yaayu jullit yeeg yooyu Seydina Usmaan Seydina Abdurrahmaan ibn Awf moom bi moo da leen doon toppatoo di leen kii seen ci alal yooyu waaye taa yore tuwaay saa salaam mbir yi dañu doon na metti mooy kon di fàttaliku ndax waxoon nañ ko fi sa démb waaye waxuma la dara di fàttaliku kilifa bi wala sëriñ ba ci ay ay ay ay ay jaar jaar yoo xam ne yu xat la woon yoo xam ne dundoon nga ko moom pas pour glorifier sa bopp wane ne gàmmaru gan gaa yi kon saa yàq na ak bi di saa kon ah, déedéet. mais ngir jariñ ñun ñooñee xam leen ne bu ngeen gisee tey affaire yi neex bu leen yaakaar ne affaire yi nii la ma sa neexee déedéet waaw yéen tey yéen a xam lu neex waaye sëriñ ba wala borom xam-xam ba ba ñu nekkaloon moom masula xam lu noonu yu neex yi ngeen di am seen frigo yi fees kër gi ñuy ñuy rendi rek waaw di togg ko yekk rek waaw lii ci xeetu fruits yi di jóge fu nekk di ñëw ndox yi sedd yi boisson yi loolu masu fee am bi muy dund masu la am waaw pour nit ñi di fàttali ko ne kon ñun xoolal rek xoolal te est ce que tey lañ ñoo ñoo ko dàqoon a sànq moom ak dund lool déedéet waa lu parce que ñun dañoo am problème waaw ñi yàlla gine yaatal ci am am muy ñun ñoo dàq kaas <laughs> moo laa la ne man moom benn wolof laa ma sa gis mu sant moom waaw wolof <laughs> ah, moom nee na waay yow nee waay saa gaa fii man de damay sant yàlla ah saa ah, yi yow walla affaire bi saa yow nga kii mën a am dem jëndim xar reen sa frigo sa waay <laughs> yor na lépp yor mais ñun nii nii nii nii nii nii ñun ba ñu nekkee gone ñu doon dunde nii di am lu mel noonu di rendee xarak yooyu ñoo ñoo doon borom barke mais lan moo tax man ma ñëw ba nekk ma borom bi may na lu mel noonu ma bëgg kii rek mais kon man daal affaire bi ba léegi man damaa kii non man damay sant yàlla man ah yow de <laughs> yow de xanaa yaay ta <laughs> yaay perle rare bi yow ñun ñii duñu wax yooyu de <laughs> ñun ñun ñii dee deelu koo ci gis al ah affaire ah, yi doxul dara waaye affaire yaa ngi dox ah affaire daal mu ngi sant fay <laughs> ah te yee ngi dox yow bu doxul nga ne doxut <laughs> bu doxee nga ne doxut kañ lay dox kañ ngay sant waaw. mooy yore tooy sa sa li ñu doon dundal ak ñun ni ñuy dundee ñun saa su ne ñu ngi ruusi wala sax boo nee togg ma boo toggul yaa ngi commandé say pizza bu dee ku ne France wala Sénégal wala yooyu jënd say tacos toog wala dem jënd say ndambe wala say fufu. wala ne man sax dëxi dama gënal nga commandé dëxin waaw yeneen dëkk bi daa metti dëkk bi daf koy dëgëy bi moo tax toogee di déglu ci euh, média wolof yi yow dëkk ba moom en fait foofu xanaa kay gaa yi deewaleen dese alors que affaire bi demewul noonu bés boo demee ba nga jëpp ba taxaw xool noppi di xool rek fekk na mais Sénégal bii mooy Sénégal biñ mënoon wax tey la ngénte yi gën a neex ndaw dal yi tey la gën loolu nag lii may wax warewul loolu bu baax la de mooy léegi millions yi li ñuy wax ci ay ay ay ci ay ay dégg bu njëkk waaw léegi ci ñoom nekk alal ji nii lañ koy battre ci sa kanam nga gis ay borom alal yoo xam ne yow lay romb benn yoo xam ne dañ naan woy ñi koy ci kër yi yow nga nekk Europe saa yi su nga dëkk immeuble bu mag la ku nekk par kii la fa am ab ab ab ab appartement ñii dëkk fii ñii dëkk fii bu dee ci jaar moom neuf mètres carrés la ñu am te am na travailleurs yoo xam ne ci Sonacotra yi loolu la ñu am mooy liñ naan genre pantre Sénégal ci loolu ngay dëkk waaw ñi tane mooy ñu dëkk ci ci résidence yi nga xam ne tubaab dëkk benn kii naar dëkk fee benn africain dëkk fee benn australien dëkk fee benn russe dëkk fee benn français beneen beneen français noonu ku nekk sa palier ngeen am ay voisins de palier waaw yow mooy tëj sa appartement ngay tëj kër gi yéen ñëpp ko bokk ab immeuble la te ngeen fee loué loué du la ngeen moom de nga gis gaa yi yor ngandi villa yoo xam ne ngandi gaaraal ngandi oto yu baax yoo xamante ne nii silencieux la ko nag boo may boo sax ñu fël la tuddoo ko yow ngay négocier yoo xamante ne nii gaa yi moom dañu ay millions la ñuy waxtaane boo leen déggee ñuy wax yow nga ñëw rek toog nga mooy loolu xam nga boo wax ku xaw a sori di xoolaat mbir yi wala koo xam ne ku lisuj comme sama waajoo di doon wax ne man damay sant parce que ñun nokk <laughs> bi doon wax léegi doonu borom barke lii doon ñi doon am lii diñu nee gone ñoo doon borom barke yi xanaa nga mel noonu te kooku day mën a sant yàlla alors que ñun suñu classe bi ñun duñu sant parce que tout le temps jàpp nañ ne affaire bi gënoon neex temps Senghor a gënoon a neex demewul noonu de temps Senghor la dañuy li loolu tuuse <laughs> te nit ñi bari wuñu te dañ leen doon tuusi sax te dundu ko metti lañ doon dund am na yoo xamante ni nii saay ay benn yére lañ doon yoraat ki ko sol mooy génn waaw dégg naa suñu sëriñ doon ko nettali <laughs> waaw radiyallahu anhu naan affaire bi mais te loolu yàggul <laughs> yére ki koy sol moo ki war a génn moo koy sol ak jamono yoo xam ne da ngay gis ñenn bu ñu lekkee bu ñu lekkee ceeb doonuñu woon raxasu waaw ngir bu ñu demee fu ñu ko nettali seen xarit yi duñ la gëm foog nga léegi nag nga teg ko ci nga jël sa loxo teg ko ci ci ci ci te bi mu xam ñu lii ceeb la waaw ma te loolu yàggul man ñii ci sama bopp ca Bawol yàggul daa yoo nawet toog naa ci pinc boobu tundaa garaa garaa yi gis nga bu ñu mësoon a ceeb gars yi bu ñu ko fa lekkoon marché hebdomadaire ba marché hebdomadaire te marché bi mooy par benn yoon par semaine la doon am la doon am. gis nga en dehors de loolu kër gu ñu dégg moo tax kurru si gars dégg la. fas yi ñëxal ak xar yi mbee loolu mooy xaw a perturber ta ta ta ta conscience waaw nekk naa ci pénc gaa yi dañuy jekki surtout bu dul bu dul jour boobu jour hebdomadaire bi marché boobu nga xam ne euh, jabi day am <laughs> li nga xam ne mooy euh, kii bi par par par par bis boobu gis nga képp ku ku ku ku ku ruus yi dañ koy xam toog naa dégg grand yi dégg am am xam war nañu ni ak xeex gi noonu ak taay ak seen seen seen wàññi ni ñuy demee eh, ah waaw ku ruusi noonu ah ñooñu de moom <laughs> ah gars yi bët ñu ñoom tey ah xanaa dafa la ñuy loolu man mii maa ko lu tawul yàgg ma yow saa yi yàgg naa ma tey voilà <laughs> loolu yàggul loolu loolu yàggul. lool lool lool lool lool lool actualité la du actualité loolu man bii demaan naa fa daaw jéeg mais foofu village boobu mais ça loolu loolu doon actualité laata rek avant boobu sax laata may ñëw France rek ñoom fu mu jaatee kii laata may ñëw fii mais loolu nekkatul actualité lu tegu gaaw dañu wuñoon ba daanaka ceeb boobu ñu doon reere dañ koy reere di kii ami affaire yi dox mais pourtant kay lañ dina mën a kaas mel ni affaire yi doxul waaw dëgg la cherté am na parce que loolu ñun ñoo ko def suñu bopp waaw waaw suñu bopp njëg yi yokku na loolu kenn du ko weddi ñoo ko def suñu bopp parce que li ñuy dunde bëgguñu koo defaral suñu réew waaw li ñu jéebaani moo ñu gënal li ñu liggéey suñu réew te danguwuñoo sonn ci réew mi ngir soqali loolu waaw ku ci nekk yaa ngi teg sa bët leer waaye consommation locale ah ah waaw ah, ah, ah wax leen lool ba pare ñu ubbi suñu frontières yi ñu inondé ñu ak ay produits yoo xam ne Europe la jóge ay mastodonte yoo xamante ni ñoom yi ñuy defar mën nañoo ñëw kase bi gaawul de façon ils vont le récupérer ñëw damm marché bi ki ngeen doon xeeb seen bokk bi doon bay di jaay ay ay ay ay samaate bi ngeen naan daa cher ñëw di samaate bi nga xam ne dañ koo jële ci biti meew bi suñu mbokk mi yor ferme waaye mbaam ak yooyu moom mu mujj daanu parce que meew mi di jógee Chine ak Europe amul taxe daanaka waaw yomb am tuuti ngay joxe am ko alors que moom frais yi mu ci def ak affaire bi li mu ko di mën ko jaayee comme kii. tax yu koy waaj a ko bu mujjee day arrêté waaw bu ko defee nag lépp loo xam ne production locale la mu daal di dàmm mu dammee gaa ya nga xam ne ñoo tubaab ba wala chinois ba nga xam ne boo doon yombal mbir yi wàññi ko commencé mbir yi ndax day récupérer man la mu manque à gagner ba lay récupérer ci dina ko récupérer ci seen ci seen loos la koy teg affaire yi di flamber te du ngeen si man dara waaw loolu moo ñu dal loolu wuute nag loolu ñun ñoo ko teg suñu bopp waaw façade boobu ñun ñoo ko teg bi ma kasabat ay nit naas waaw <laughs> kon dund gi daa gën a neex waaw wara yonent bay sa ne woon wàllu yëfi àddina yi xoolal ci nga gën a suuf gën a ndax moo gën a yeey nga sant yàlla waaye jël sa bët bi tout le di ko daaj ki la féete kaw nooy sant yàlla déedéet alhamdulilah kon yeneen tubay saa saam nii la doon dunde wallah kon di fàttaleku li nga xamante ne ay xew-xew la woon yoo dundoon mu metti jamono bu yàlla yaatalee ngay fàttaleku loolu waaw ngir mën a gën a sant yàlla fàttaleku xéewalu yàlla yi nga xamante di ko tudd yim la defal ndax fa amma bi ni'mati wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith waaw daal sa xéewalu boroom yi nga xam ne moom la sotti sa kaw dee ko fàttaliku dee ko tudd waaw ñu gëm ne kon mbir mi nii la kon di fàttaliku dund ju metti joo xam ne jaaroon ngeen ci loolu dafa am solo waaw waaye bokk na liñ ciy jànge mooy nit boo amee ay doom wala yooyu nga leen di fàttali démb ngir ñu xam ñoom tamit que ne addina bi léegi ah man sa yaay de. lii rek lii jaar naa lii neex noonu lañ doon def comme kii rek voilà sooy sooy doon orwa sooy naa orwa lii ngeen doon def kon ah ñi nangam ak nangam mais xamaa naa ne ñu ngi suku mais ñu ngeen doon dundee waaye moom lu mu demee woon noonu bu ko defee mu expliquer la nga xam ne yow bu ko defee yow mi nga xam ne dafa dundoo ko yow mi ko dundul day tax nga am beneen vision ci affaire yi quoi te mu nekk yi ñu yore noonu. mu xam loolu xam ne galère gi amoon na bokkul ak rek gone PlayStation yi nga xam ne lu ñu wax ñu ñu ñu ñu ñu fuñi tuun <laughs> lex euh, guuxi lex di kaas rek tey laaj rek parce que école ba ñii am nañ lii dañoo war a am lii am lii bu ñu xamoon yow ga moo tax yooyu il faut suñu doom yi ñu leen di wax yooyu waaw moo tax it baax na jëlee leen ci réew mi yóbbu leen Sénégal France yóbbu leen Sénégal ñu dem fa vacances te nga bañ leen yóbbu ñoo xam ne dañ naa ah ndeysaan doomu moom la France la waaw lu ko neex kese déedéet baax na nga ne ko vacances yi yaa ngi sa kër maam fii ci ci Thiès biir Thiès wala biir biir biir Saalum ci biir mais biir Kaolack ville mais demal ci àll bi sa kii nga dem fa na la sa maam naa ko wax mu bàyyi la une semaine nga dem foofu ca tool ya nga nga nga kii noonu mu demee noonu même bu dee tool ya léegi bon bu jëm njëkk ba loolu gënoon a metti mais dina am lu ko jariñ solo ay PlayStation bu bees bi lu wax amu ko walla kii bu bees bi dàll yu bees yi nangam ak nangam yooyu mu ci kii di ci solo bàyyi la jaay gis nga wallaahi bu demee ko ba gis yooyu jàng jàng yooyu ñëwaat comportement wam dina xaw a soppeeku mais bu dee ne mën naa ñëwaat duggaat ci ambiance école bi bu école ubbee mu tàddiwaat ci loolu waaye lële du dañ ci xel ne loolu dafa am solo nañ ko jàpp waaw moo na Sayyidatu Aisha waaw te tamit dañ ci xamee ne yow bul ne man daal ku ma jurul laay jàngal Sayyidatu Aisha kii dëgg la man nañ ne doomam la ndax doomu sërëm la waaye mooy nii mu ko xamale na ko xamale ñeneen tamit waaw al aswad gis nañ xari xaris bii ñu génn waaw al aswad ibn Yazid an-Naxa'i du doomu Sayyidatu Aisha moom baax la ba Irak la jóg Kufa la dëkkoon mais Sayyidatu Aisha di leen nettali lool ma shabi'a waaw maa shabi'a aalu muhammadin mundu qadima al-madiinata min ta'aami al-burri thalaatha layaal waaw tibaa di ko fàttali loolu moom tamit di ko jàngal te kooku fekk na turu Yonent bi alayhi salaam mais mësu ko al-Aswad ibn Yaziid an-Naxa'i rahimahullahu ta'aala kon nag yooyu amaam solo la nañ ci bàyyi xel waaw waaye it ñu wax la ñu waxoon ci bii paase ne woon dinañ ci ñëw mooy ne Sayyidatu Aisha li mu wax ne lii la lañ doon dunde waaw ñetti weer kër yonent way sa sa bu ñu ko taal waaw liñ doon wax sànq voilà euh, maa ngi koy door a fàttale ko li ma doon wax naan xaw ma lu ñu doon wax mooy am na jamono soxnaa yonent way sa sam laa doon ko lu manul parce que affaire yi dafa ubbeeku woon te gisoon nañ ne bon ñooñu as yeneen yi yeneen gox yi seen kii mu ngi doon dox ñoom lu tax ñoom yeneen tawee saa saam ah waaw nañ nag kii nag waaw yeneen tawee saa saam nag meroon ci lool bàyyi leen weer waaw ba Seydina Omar ñëwoon waaw kay loolu lañ bëggoon a Seydina Omar bi ñëwee mbokkam mi voilà <laughs> gis nga allah alhamdulillah keneen manuñu woon di nekk ci yonent bi saa saa ñoom ñëpp ñu de ñu teg benn plan mooy lan comme que yow maag yow ay sàmmkat lañ par exemple am naa ay xar yu may sàmm yow am nga ay xar yooyu sàmm au lieu bu ñu xëyee ku nekk jaar fu nekk ci àll bi dem di sàmmi bosam ni ñuy def dañ naan yow diw monsieur X wala monsieur A yéen ñaar comme que sàmm ngeen monsieur X moom mooy sàmm suba bi. bu ko defee suba gi monsieur Abo bu xëyee moom day dem ci yonent bay saa saam enregistré lépp lu muy jàngale di ànd ak moom di jataayam yooyu lu mu jàngale mu mokkal capte bu ngoon jotee monsieur Fële ñëw léegi moom mu nekkali ko liñ dem yëpp beneen jour ñuy def noonu di ko awante Seydina Omar doon na doon def ak mbokkam bi am na ñu ne Itbaan ibn Maalik la niñ fi gisoon ki ne woon yonent bay saa saam ndax doo ñëw jullil ma sama kër benn bërëb mooy loolu ma ne woon seen jamono la noonu moo xewoon ñun nag léegi jàng dafa am ay technique nit ki il faut nga xam sa jamono lan lay deme jamono bii ñu du da nga naan gars yi bàyyi leen lépp société bi na arrêté loolu lañ doon wax voilà léegi ngeen ñëw jàng diine déedéet bàyyi déet na am walaw laa nafara fa law laa nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqqahu fi ddin wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahzarun te suuratu tawba suñu borom ne ak a neexoon bu bëgg benn kuréel ci ñoom waxul ñépp la jamono dem ci xare yi ngir liyatafaqqahu fi ddin ngir am dégg-dégg bu sew ci seen diine ndax xare yonent bay sa sam noonu la waaw fu ñuy jàng diine la fu ñuy ahkaam yi wàcce yi di wàcc ña dem fàtte loolu bu ñu ñëwee jàngal ko seeni mbokk mooy tamit jamonoy paix jamonoy ñu eh, nekk ci jàmm yi noonu la bu dee nag kii moom ñu ngi garder frontière waaw ñii ñu ngi ci tali bi ay policiers lañ di di di di di circulation bi ñii moom ñu ngi def ay ay ronde parce que il faut ñu ñu pour la sécurité des kii kii mu ngi nekk médecin di def leneen kii mu ngi nekk informaticien def leneen ah yow waxuñ la ne yéen ñooñu ñépp léegi yéen soxlawu ngeen seen ki ngeen di awwante yéen soxlawu ngeen beneen nit naan ko aw awwante ci xam-xamu diine bi non gis nga borom bi daf ñoo may loo xam ne li ñu naan intermique <laughs> nga ne ma nga ne <laughs> boobu lañu borom bi teg suñu loxo. nga xamante ne xeetu xam-xam boo bëgg ma nga ko faa fekk te doo jóge sa biir kër yow kay lenn kese amal connexion bu baax léeg-léeg nag boo amul connexion am ku la ko mën a sottil fichier yay wax la nga bëgg a xam mu sottil la ko nga jël say écouteur dóor di déglu waaw ne man bés bu nekk loolu xat xat xat dix minutes dinaa ko déglu ci wàllu diine lu may picture yooyee noo koy jote wala vidéo yooyee bu dee ci mu ngi ci a ah, eh, kii nu tudd YouTube wala yu mel noonu nan ngay def boo ci jotee nag li ci def sa góorgóorlu bopp kese la ku la raw góorgóorlu la la raw waaw yéen sax ni da ngay léegi daara ji nekkul benn foo xam da ngay taxaw da ngay toog sëriñ bi toog ngeen wër entre quatre mille mu lay jàngal loolu am na ba léegi waaye ma ne loolu am na fu bari foo xam ne c'est dépassé waaw man ngay jàngal nit di jële ci nit te masoo koo gis masoo koo xam waaw ndax am njàngaleem yow li am solo mooy na agsi agsi na te du du jàngale boppama jàngale yonent bi ay saa saam la xam-xam yonent bi ay saa la waaw te al ilmu dallatul mu'min mooy li borom gëm way gëm yàlla bi li muy seet lii nekk objectif am mooy xam-xam pour mu ko fekk bu koy jël amul couleur amul ban taree xala bokk amul ndax moom ibaadu rahmaan la wala du ibaadu rahmaan est-ce que Chadili la est-ce que Qadiri la est-ce que Tijani la est-ce que Naqshbandi la est-ce que nangam ak nangam est-ce que nag loolu yëpp amul benn njariñ waaw na nekk ku ko neex l'essentiel li muy wax na nekk xam-xamu yàlla xam-xamu yonent bi alayhi salaam bu leer nañu doy na kanta est am na ci point yoo xam ne àndu ma ci moom daa mën a ñàkk loolu daa mën a ñàkk ba nit nga gis ñoom ñépp ñu ànd lu nekk lu dul ñoo xam ne dañoo nga yeew seen xel yi di ñooñ kese ngay gis loolu ashaabul madaahib maalikee ci boppam lan moo tax biir maalikee yi nga ñëw kii naan la lii mooy mazhab bi masala sàngam li kii ne lii mooy mazhab bi keneen ne non loolu du mazhab bi ah mooy lii xam ngiru Maliki am na ñoo xam ne nee ci julli sablu jël taxaw jël sa loxo teg ndejo càmmoñ teg sa dënn jël beneen bu ndejoor bi teg ci am na ñoo xam ne dañu ne loolu mooy mazhab am ñeneen ne non lu tax te pourtant ñoo bokk même mazhab parce que ñooñu yeewuñu seen xel yi ci benn affaire waaw <laughs> waaw loolu la yi ngeen àndoo alhamdulilah nga xam ne kii masala bi ànduma ceeg moom ndax ci xam-xam laa ko teg ma itam te moom it li muy wax xam-xam la même bu dee ànduma ceeg moom loolu ma xam ko teg ko ne waaye teewul yooyu jëli ci moom la ma war a ci moom faire ab abstraction ci leneen lépp beneen wuute bu ñu mën a am. ay wahabi la kii wahabi nangam ak nangam man man nii ma ne après. wax naa la képp koo xam ne da ngaa jëw nit ñi ci loolu mooy yaa tëjal sa bopp am na yenn façon xam-xam yoo xam ne manoo ko am parce que bi daa def ne ñooñu ñoo ko yor ko boobu waaw waaw teew ko da ngaa fii mu ne instant bii boo nee da jàng xam-xamu xadiis waaw ne man moom saay man tarixa yi laa gëm kanta gaa yi nii bon wahabiya yi moom sawaay <laughs> dara waaw ñu nekk Makka Medina ak ñoom yëpp a ci man kenn laa dul xool dara loo kii oh, ak ñu ne woon Syrie ñu nekkoon feneen ak Damas ak feneen ak feneen fu leen neex ñoom seen dara <laughs> seen dara laa wax soxlaw ma leen dara waaw loolu du jëfi du waxi nit dëgg la c'est pas la ça ne veut pas dire que yooyu foog nga xam ne foog nga jaar ci ñoom déedéet dama laa bëgg a wax rek que ne ñooñu ñoo ci gën a yëngu. en tout cas ñun ñu ñuy présenté waxuma que ne ñu mag ñi ah non tariqa suufi ay boroom xam-xamu xaris kese nañ ñoo ci bopp <laughs> waaw mais comme que ñun xamuñu léeg-léeg nga ñuy référé wu ñooñu sa waay mënuñoo fëriñ ijji mënuñoo liir xaris bu jub waaw mënuñoo liir xaris bu jàll alors que yow ñee ngay xeet minimum yow loolu man nañu ko ba man laa wax yoo xamante ne nga xaris bi yow. sa gaay yi mënuñ ko léegi nag boo nee sama yoon ndaw ma ci acca yaa xam <laughs> tëjal nga sa bopp buntu boobu doo ko xam <laughs> voilà ndax te yow amoo kasa capacité dem ci téere yi sources comme ay sahih yi kutubu sitta yooyu yow amoo ko possibilité manoo yooyu manoo te nga ngay jàpp ni ci wéeru si ñoom ñoom mënuñu lool ña ko fi man nga ne man ñooñu sama yoon ndaw c'est parce ñooñu ñooñu dañoo kii nangam dañoo ut yoo xam ne daal ay bari yoo teg sa diggante ñoom waa léegi avancé leen moo tax ñun dañu tardé gis nga Imaam Bukhari dañuy am sëriñ ne diw waaw moom euh, mur ci wàllu aqiida murji'a waaw waaye diw dañ koy jàpp ci wàllu hadiis ak yooyu diw kii ñoom ñoom wekk seen sëriñ rumiya bil qadar ak rumiya bil nangam ak nangam loolu gis ci ci kii te pourtant seen sëriñ la même bu dee am na moom ci ci côté boobu kon ñun il faut voilà kon yonent bi alayhi salaatu salaam hein Seydina na taa yooyu bi nga xam ne kon xaabisa xew-xew boobu bu ñëwee euh, ci la doon nettali affaire bi ci la ko gisoon moo yonent bi alayhi salaatu salaam fekk soxnaa mi doon ko laaj dépense voilà bàyyi leen loolu ndax meloon ci loolu ndax moom yooyu da mbiru àddina da koo yitteelu kon nag képp koo xamante ne nii da nekk ci ronam. foog li ko neex moo lay neex wala nga dem moo tax après da leen a tànn loo ah njëkk woo Sayyidatu Aisha laaj ko waaw ne ko mbir maa ngi nii waaw léegi nag yow yaay def sa choix waaw defal nga choix bu la neex ngeen def ak Yonent bi saa salaam moo nga def ak lii may dundee waaw bu dee nag leneen ngeen bëgg àddina ak alaaxir ak àddina ñëw leen te borom bi moom la wax ci suura waaw yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajika in kuntunna tur in kuntunna turidna al-hayaata ad-dunya wa ziinataha fa ta'aalayna umatti'kunna wa usarrihkunna saraahan jamiila wa in kuntunna turidna allaha wa rasuulahu wad-daara al-aaxirata fa inna allaha a'adda lil-muhsinaati minkum ajran 'aziiman waaw mu ne yonent bi alayhi salaam ci loolu la doon la doon àtte affaire boobu ne ko yaa ayyuhan nabiyyu yow yonent bi saa saa qul waxal li azwaajika sa soxna yi in kuntunna bu dee dañoo bu leen nekk ngeen yéen turin na di nam mu tey bëgg kese alxayaata dunya àddina gu dege ji te gaaw a jeex te doyati wa ziinata ak ay tóortóoram ak tartaaram fa ta'aalayna dikk leen nu mu gën a gaawe umatti'kunna ma ma bànneexal leen jox leen ay bagages wa na ma yeewi leen saraahan jamiila yeewi gu rafet ngeen takkale ko man yonent suñu borom la ko wax leen lii moo ko sax waaw ñu lay dëkk yu mel nii di nga la soxla wax leen ni waaye kuntum wax leen nag bu dee da ngeen a bëgg nag turin Allah yàlla nag ngeen nam wa rasul ak ndawam bii mu leen booleen sallallahu alayhi wasallam wa daaral aaxira kër bu mujj ba Allah yëg leen la lil muhsanaati lil muhsinaati ñi way way way rafetal yi min ajran pay aziman gu mag. Sayyidatu Aisha tànn ba pare ne yeneen tubaab yi saa saa boo bul wax ñeneen kii mu ne man ku ma laaj dinaa la wax waaw wax ñépp ku nekk ci soxnaam yi mu woola wax la lii mu leer nañ nga tànn Allah wa rasulahu wa daaral aaxira ñu continué waat di moo tax mu ne yeneen tubaab yi saa ma shabi'a alu Muhammadin mundu qadima al-Madina min ta'aamil burri thalaatha layaalin tibaan hattaa qubida waaw moo tax yonent bay san sam waa këram nasuñoo suur ba mu gàddaayee ba lekk ba ni mu génnee àddina mburu mu neex lekk boo xam ne ci orge la ci bépp ñetti guddi yu taqaloo ba ni mu fi jógee alayhi salaatu wassalaam kon nag mu ngi noonu kon nag ñu yem nii beneen jàngat boo xam ne waxoon nañ ko moom la ñuy jeexale mooy gis nga lan saari bi mu ne sukk lii lañ doon dundee al aswadaane tàndarma ak ndox waaye suuf ko yeneen trois cent cent dafa amoon ay jiiraan moo tax eh, riwaay imaamu Abu Hurayra solo na mu ne ñu baax waaw ñu baax sax ñoo xamante ne ni ñoom liñ doon def dañ doon jël seen gëléem yi seen gàtt yi di ko ratt di jox yeneen tubaab saa saa di ko ëndil soow te loolu dañ ko yàgg def bés ba mu ñëwee dal ñëw Medina kër Seyna Abu Ayyub ah Xaalid ibn Zayd al-Ansaari radiyallahu anhu nit ñi dañ ko doon yàqal di ko fi indil ñoom Sa'd ibn Mu'aaz ak kii dañ ko doon indil waaw waaye même bi mu dëkkee moom kese comme nii dañ doon dax ci seen kii yi seen nag yi seen gëléem yi seen gëléem yi seen xar yi bokk di ko indil soow loolu laa wax naan nit doo dëkk ay nit ñu nekk ci xaal bu metti nga indifférent waaw mel ni yow yëngu yéen ñoom euh, am loolu lañ amoon de moom lañ doon bokk ak waaw amuñu woon lu na gàññ mais dinañ fexe seen meew yi ratt ko yónnee ne nent bay sasa da moo tax léeg-léeg doon ñëw ndax dara am na fi ñu ne ko ah diw de moo fi indi woon njàpp soow mais fàttalakul a xaadisatu Seydina Abu Hurayra bi mu ne damaa génn xiif Seydina Abu Bakar romb ma laaj ko masala ah moom mu tontu ma jëliwul li taxoon damaa bëggoon rek mu yóbbu ma kër ga Seydina Omar romb ma wax ko moom itam mu tontu ma dem yonent way saasaam xool ma ne ma Abu Hurayra nañ dem waaw fekk am kondi woon kii mu ñëw benn bi meew meew mu ne demal woo waa ba ma ni ya waaye ak Abu Hurayra ñëw mu ne ko servir gaa yi naan di na ma ne yaa naan da jeex na waaw gis nga mooy loolu ñoom ñoo ko doon def jàngalekat bi kii taalibe bi da ko war a bàyyi xel yooyu waaw di yekk di yóbbu ko sëriñ bi léeg mu yónni léegi yu mel noonu loolu loolu mooy waaw du lum lay teg wala di la ko laaj waaye loolu mooy sunna comme waa lamsaar kon nag nit ñi boo nekk ay nit ñi soxla bul borom dawle dawle dee leen yàkkal wala di leen ci boole di ko bokk ak ñoom waaye nag bul toog rek yow daal sa biir kese kon nag loolu jar naa bàyyi xel wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati asalaamun alal mursaliin alhamdulillahi rabbil aalamiin